kon inshaa allahu taala ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suuratul Haaqqa kon inshaa allahu tey ñu war koo jeexal bu soobee sunu borom tabaaraka wa taala ñëwoon nañ ba fi nga xam ne ci la doon nettalee waa ji nga xam ne moom moo jote li nga xam ne mooy téere jëfam keroog yawmal qiyaam daal di koy jote ci càmmoñam li nga xam ne moom lay wax di yuuxu di rëccu naan aka neexoon yaa laytaha kaanatil qaadiya bokkul ca lam doon wax naan aka neexoon waaye tey jii ñu faatoon ma mooy mu ngi mëbët dee maa aghnaa anni maaliya ana sama alal ji nga xam ne moom laa yoroon ca àddina ana lan la ma jariñ tey halaka anni sultaaniya sama pouvoir ba ma amoon sama ndomba tànk yaak sama nguur ga ma yoroon bu dee ku yor nguur wala koo xamante ne mooy am na lu mu jiite woon nga xam ne ci la jiite woon ay nit man cee am pouvoir waaye sama pouvoir boobale sànku na tey wóllif ma de wala bu doon ku mën a wax di yey nit ñi ci ay waxam ay waaye loolu ne lan la may jariñ tey mooy dara rek suñu boroon nag ba mu fa newee di wax noonu le di rëccoo ko noonu ak yooyu mu ne mu ne xuzuuhu mu ne malaaka yi jël leen ko fa xulluuhu ngeen yeew ko bam ne ngodd mooy jël arlaal yi takk ci ta loxo yeeg baat bi jëmale ci baat bi summa ginnaaw gi al jaxiima safara wañ naan jaxiim salluuhu na ngeen ko fa dugal summa ginnaaw gi fii silsilatin daruha sab'una diraan faslukuuhu ginnaaw gi ngeen jëlaat yeneen façon chaîne yoo xamante ne nii guddaay ba day tolloog soixante-dix xasab nee nañ boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am ñu ne ci gémmiñ gi nañ koy jaarale mu wàcc ca suuf ñu yeew ko ci ba daanaka kenn du ko xàmmee mi nga xam ne même ña ko xamoon sax ko gisee duñu ko xàmmee naan ko waa yaay kan mu naan ngeen ma ñu ko xam nañ ne daal yaa ngi ci toskara bu metti yaay kan mu ne maay diw ñu door koo xàmmee ñu ne woon nag moom de kon lan la def suñu borom ba lii dal ko mu ne moom nii innahu kaana laa yu'minu billahi al-azim moom de nekkoon na ca àddina laa yu'minu gëmul woon billahi ci boroom bi tabaraka wa taala al-azim bu màgg bi bu ñu masee wax naan yaamu leen yàlla gëm leen yàlla mu naan yooyu xam ngeen ne amul ah yéen dangeen a tardé loolu waxu pour ñu ñàkk ñi la ngir dalal seen xel moo tax ñu leen di wax mbiru boy yàllaa ki yooyoo ki aljanaa ki safara ngir dalal seen xel waaye xam ngeen ne loolu amul kon moom de innahu dëgg-dëgg waa ji kaana nekkoon na fa ca àddina fële ca àddina laa yu'minu al-azim lii ko dal mooy li ko tege mooy doo gëmul woon borom bi al-azim bu màgg bi wala yaxuddu benn ngoog ñaareel boo xam ne njombe gu mu defoon te bam newee ca àddina bi dund wala yaxuddu ala ta'amil miskin te nag doonul woon xër di xërtal nit ñi te tamit moom ci boppam xërul woon jara xërul woon dara ci di leel ñi nga xam ne ñooy way miskin yooy ñàkk ñi moom daal non seulement am na ñeneen ñu boroom bi di wax moom nii ci la nga xam ne ñoom dañoo nay alladina yabxaluuna wa ya'muruna an-naasa bil buxl non seulement dañoo nay ba pare di digal nit ñi ak nay ñoom du ñu joxe waaye ku ñu gis ngay joxe ñu naan la na nga def ndànk nag nga xam ne gis nga ko taalibe yii wala yalwaankat yi walla ñii di laaj bés boo leen toppee da ngay farmel ni ñoom de waaw wala yahuddu ala ta'amil miskin xërul woon ci joxel ñi ñam di jox ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo di fuqaraa uy way ñàkk ni fa laysa lahu al-yawma haahuna hamim comme que nag noonu la fa nekke woon foofule ca kaw suuf fii nag ci addi fii ci àllaaxira nii lañ koy def liñ la wax yeewe ko nii nar ko di ko tàbbal safara te buñ ko fa tàbbalee nag fa laysa lahu al-yawma haahuna hamim amu fi benn xarit boo xam ne bu ko jegee boo xam ne man naa ñëw plaideel ko wax ko tinil ko boroom bi ba ñu jéggal ko wala génn ko ci mbugal mii nga xam ne ci la dugg tey wala ta'amun illa min ghislin te du fi am tamit li nga xam ne mooy ñam comme que da doon xañ nit ñi ñam ña ko aajo woon ca àddina bu ñëwee fii borom bi du ko xañ ñam bam mu jeex de waaye nag ñam yu mu koy jox daanaka jariñu ko dara ñu ne ko mooy ñam woo mooy ban mu ne wala ta'amun te fii du fi am lu dul ñam boo xamante ne nii du fi am ñam illaa ndere xanaa lii la fi am du fi am mu lekk de min rislin muy garab goo xam ne gu naqari la boo ko lekkee muy xotti sa biir beeg sa baat yi yoo yële la ñuy lekk ak li nga xam ne am raxasit la muy jóge bu ñu leen lakkee waa safara dëkk ji nga xam ne moo ciy génn di génn ci li nga xam ne mooy di wàcci roogalaat ci ñoom loolu lañ koy dajaleel na ko acca jëlal mu ne nag loolu ne laa yakuluhu illa alxaati'uun kenn du ko lekk lu dul bàkkaarkat yu mag yi ne woon ci kaw suuf way yéefér yi ñoo koy lekk lëdde wal iyaadu billah suñu boroom ne fala bi bima tubsirun mu ne jarul may waat wala maa ngi waat sax bima na ci li nga xam ne yéen nit ñi gis ngeen ko ta xam ko wa ma la tubsirun maa ngi waat tamit ci li nga xam ne gisu ngeen ko ta xamu ngeen ko innahu mel ni dañ ne ko borom bi moolu tax ngay waat mu ne innahu dëgg-dëgg alquran ji la qawlu rasulin karim waxu sama ndaw la boo xam ne karimin bu tedd am ñu ne seydina jibril la salaat salatu wassalaam moom ni ko borom bi jox mu koy jottali yonent bi salawatullahi wa alayhi am ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam lay wax ne ko wane mooy li ci jagu ndax waa Makka dañ ne woon lii du waxu dara dañ ko koy nettali rek moom mu koy bind mu koy mokkal ñëw fii guddeeg bëccëg mu ñu ciy sonale benn waay boo xamante ne bu tudd Rahmaan moo nekk fële ko jàngal ñoom loolu ay ay nar la yuñ doon wax. suñu boroom nag di leen tontu ne leen déedéet innahu dëgg-dëgg wax ji alquran jii la qawlu rasulin karim waxu sama ndaw la boo xam ne bu tedd la wa ma huwa bi qawli sha'ir te moom du waxu li nga xam ne mooy du waxu li nga xam ne mooy taaxuraankat la de comme nañu ko gise woon ba aj jaroon jege la leen al-Walid ibn al-Mughira waxoon bam leen dajale woon ne leen wax leen nag ndax ñun ñi dañuy ñëw ci aj ji ñii ne dañ naan taaxuraankat la ñii ne dañuy wax ne moom gisaanekat la ñii ne dañuy ndax ne moom lii la rek moom saaxir la ku waa day njabarkat la suñu boroom nag di leen tontu ne déedéet lii wa maa huwa bi qawli sha'ir alxuraan jii du waxu poète da du waxu taaxuraankat qalilan ma tu'minun ak néew yéen yéen yéen waa Makka yéen yéefér yi li ngeen di gëm wala bi qawli kaahin waaye yëddu waxu li nga xamante ne nii mooy mooy ab gisaanekat de qalilan ak néew ma tadakkarun lu ngeen di tudd di fàttaleku seen borom te di ko tudd tanzilun alquran ji lu ñu wàcce la min rabbil alamin mu tukkee ci borom bindeef yi walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil mu waa Makka xanaa da ngeen a xamul ne waxal borom bi ak garaawu te kaay ma wax leen bu doon moom mii di sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam daf ma créel ay wax ne maa ko wax te waxuma ko lii xew mu ne walaw taqawwala alaynaa ba'd a aqaawiil tey bu doon ne daf maa créel ay wax ne maa ko waxal leen rek ci wax yi xam nga luy xew la axadnaa minhu bil yamiin konoon te kon dinaa ko jàpp jàpp bu dëgër summa ginnaaw gi la qata'naa minhu al ginnaaw gi dinaa dagg li nga xam ne mooy buumu xolam fama minkum min ahadin anhu haajizin te bu keroogee bu ma koy def loolu du kenn ci yéen koo xam ne moo mën a dox digganteem ak loolu li ma ko nar a teg man ku ko musal de wa innahu kon nag kaay wax leen alquran ba léegi li mu doon wa innahu te moom alquran mii la tadkiratun lil muttaqin fàttali la ngir ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibin te ñun borom bi xam nañ ne yéen nit ñi bari na ci yéen ñoo xam ne dañuy weddi wax jii di alquran wa innahu te gis nga alquran jii ni mu nekk fàttali ngir ñu ko gëm noonu la nekk la xasratan ala alkaafiriin nekk ak rëccu ngi kaw ñi nga xamante ne ñooy ñu ko weddi ku ko weddi rek bu ëllëgee di nga rëccu lan moo taxoon ma ko doon weddi ca àddina wa innahu ta moom alquraan ji la haqqul yaqiin mooy dëgg dëgg dëgg ji nga xamante ne nii wax yu boroom bi nga xamante ne nii lu leer la amul benn sikki sàkkaamu ci fa sabbih kon nag del feey fa sabbih del sabbal bismi rabbikal azim ci sa turu boroom bu mag bi del dugg